صوى وواجب طاعة الهادي الأشواق والسير si bébé. كلها قديما يسكنها فقد ما طلب المفتاح تحترمي يا من يريد جنان الخلد يسكنها فقد من طلب المفتاح تحترمي وواجب وواجب طلب محبته كالاتباع الذي ياتي من الامم تدين خلق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 comme waxtu yi daf ñooy njëkk li nga xamante ne moom lañ doon faral di def maanaam ndénkaane yi nga xamante ne moom lañ daan faral di tàmbalee euh, ci suñu waxtaan wi dañ koy euh, xasaf am dañ koy dañ koy dañ koy toxal dañ ko duñ ko def waaye euh, walilahi alhamdu wal minna thème bi nga xamante ne moom la ñu war waxtaane doy na sëkk wëlluif boolam yeneen dénkaane yi moom mooy point central ci képp kuy jullit sa ay bëgg-bëgg sa ay doxalin sa jubluwaay say wax say jëf sa dem sa dikk sa toog sa jóg sa tëdd sa yeewu sa lépp day wërwërloo maanaam sa dund yépp day wërwërloo ci biir ci thème bii ñuy waxtaane Euh, thème bi ñuy waxtaanee mooy li nga xamante ne foofu la góor yàlla yi di rawantee képp ku la raw ci thème bii ñuy waxtaanee moo la raw ko faw te dootoo ko mën a dabate abadan thème bii ñuy waxtaanee mooy centre névralgique bu képp koo xamante ne Euh, dafa bëgg yéeg ci boromam subhaanahu wa taala bi ñuy waxtaane mooy solob jullit mooy lit nga xamante ne moom la jullit war a yittewoo kañtuwoo bàyyi ko xel ci mboolem mbiram yi àdduna ak alaaxira euh, kon thème boobu ñuy waxtaane mooy war gi nga xamante ne maanaam importance maanaam solo yi nga xamante ne moom la bëgg yenent bi sallallahu alayhi wa am ak maanaam naka lay feeñee maanaam différentes formes de manifestation yi nga xamante ne moom la yor comme ni nga xam ne noonu lañ koy faral di defee maanaam thème bii xaqiqatan waxtaane woon nañ ko maanaam bii du du du du guléet euh, suñuy fàttaliku 2008 euh, waxtaane nañ ko fii ci Lyon 2012 waxtaane nañ ko euh, fii ci lion maam Villeurbanne deux waxtaane nañ ko Montpellier tey ñu war ko waxtaane insha allahu taala waaye thème bi dafa yaatu yaatuwaay boo xamante ne maanaam waxtaan yi mën naa bari ba pare wute maanaam ndax thème bee yaatu Cheikh Seydi Hadji Malick Sy ibn Ousmane rahmatu wa ridwanu dafa bind benn téere boo xamante ne daa iman moom lañuy faral di waxtaanee suñuy gàmmu bu tudd xilaasu zahab fi siirati xayril arab muy euh, fanweeri bunt ci alfaslu saabi wal ishruun maanaam ñaar fukkeelu bunt bi ak juróom-ñaar daf koo nose fi wujubi taatihi wa mahabbatihi wa ittibaai tariqatihi wa sunnatihi sallallahu alayhi wa sallam daf ko nosee ci war bi nga xamante ne maanaam fii wujubi ci waru taatihi topp ko topp coobarewu wa mahabbatihi ak sopp ko moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu yépp war gi mu war wa ittibaai ak topp topp goo xamante ne amoo ci ak settantal tariqatihi ci yoon wi nga xam ne moom la tëdd wa tëral wa sunnatihi ak mbooleem ay doxalinam sallallahu alayhi wa sallam kon bu ñu xoolee baat yi nga xamante ne ñoom ñoo composé thème bi am na baatu al wujub dinañ ko ci gis dinañ ci gis baatu taa dinañ ci gis baatu mahabba dinañ ci gis baatu ittibaa dinañ ci gis baatu tariqa dinañ ci gis baatu na muy juróom juróomi baat yoo xamante ne benn bu ci nekk dafa am doole boo xamante ne moom lañ ko war a jox bu fekkente ne bàyyi nañ xel euh, définition yi nga xam ne moom lañ ciy joxe ak li nga xamante ne moom lañ ciy wax war koo ubbee waxtaan yi bayit par bayit insha allah euh, ndax bëyit bu ne daañ ci jaar benn par benn insha allah taala euh, te benn bu ci nekk suñ ci jaar daañ maanaam euh, dinañu leeral solom ginnaaw bi ko woykat yi woye insha allah war gi nga xamante ne kon moom la topp yenent bi sallallahu alayhi wa sallam war maanaam kon baatu wujub mooy war lan mooy war war mooy xamante loo xamante ne al wujub maanaam ci euh, luga maanaam maanaam moom mooy as-suqutu wa sabaat wala boog as-sabaat ba'da suqut maanaam mooy rot ba pare sax wala boog sax ginnaaw rot comme ni ko alxuraan waxee fa iza wajabat junubuha fa at'imul qaani'al mu'tar su wàllu gëléem yi rotee maanaam mooy rotee ba pare sax mooy wajabat kon nag maanaam mooy bu ñu rendee gëléem yi nga xamante ne dañ ko def hadiyu wala ngir tabaski bu ñu leen rendee bu ñu leen lojee gëléem dañ koy loj xar dañ koy rendee moom nag mais gëléem dañ koy loj bu ñu leen lojee ba ñu daanu ba ci wàll gi ba sax ci bu boobaa nag na ngeen dundal ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñii wër di laajte ak ñi nga xamante ne aajo nañ ci ndawal li moo xam am nañ moo xam ñàkk nañ kon baatu wajaba foofu lu jóge maanaam tey comme ni ko euh, hadis bi waxe wa kaana yusalli al-maghriba iza wajabat ash-shams maanaam yant bi sallallahu alayhi wasallam da daan julli timis bu jant bi iza wajabat bu jant bi duggee rotee maanaam te mu sax ne rot na kon loolu moom mooy ci wàllu làkk mais bu fekkente ne ci istilaax yi borom xam-xam yi rahmatullah alayhi su ñuy wax nangam de dafa wujub dafa war lan lay tekki sorewul ak maanaam bi nga xamante ne moom la ko làkk yi làkk bi dox maanaam mooy loo xam ne day gàllu ci saw loos rot ci ba pare sax ca nag maanaam mënoo ciy rëcc mooy loo xamante ne dañ koo digle digle digal goo xamante ne dañ cee dogu ci ndigal gi maanaam borom bi subhaanahu wa yi nga xamante ne daf kaa waral sa kaw yépp amul benn bu la ci bàyyee si sa coobare maanaam naan ba xam tey ma def ko su ma neexee def su ma neexee bañ a def bu ma ko deful dara du ma ci fekk loolu amul ci ngir ne soo ko defee danga nga ci yelloo am pay ab tey tiyaaba ak yool waaye soo ko bàyyee da nga ca yelloo ak bugal Euh, loolu mooy loo xam ne dafa war kon yi ñu nar a tudd yépp dafa war maanaam mooy loo xamante ne borom bi subhaanahu wa daa bëgg lool lu war mooy loo xam ne borom bi subhaanahu wa taala neen ah, maanaam xadis qudsi bi bu nekk sahih imam Bukhari euh, sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu jële ko bi sallallahu alayhi mu ne yàlla borom bi subhaanahu wa dafa ne maanaam ci biir wax ji mais ma taqarraba ilayya abdun bi afdala mi ma mi maftaratu alayhi sama jaam du ma jaamoo lu gën li nga xamante ne moom laa farataal ci kaw maanaam lii la borom bi subhaanahu wa taala ne la dee ko def masalan julli juróom yi wala woor weeru koor wala natt azaka wala aji màkka boole mboolem yi nga xamante ne dañ naan lii dafa war yooyu ay mbir la yoo xamante ne borom bi subhaanahu wa taala daf kaa sopp daf koo bëgg mbëggeel goo xamante ne yëgg ne ci dayoo yoo xamante ne du nangu di la ko bàyyee ci say loxo ngay tànn lan nga ciy def ak loo ci dul def maanaam daf koo gàll ci saw loos ne la lii moom man maa la ko digal te maa ngi taxaw temm ci bàyyi la xel ci ne na ko def na nga ko def na nga ko def bul ko baax na nga ko def non c'est que en fait non non non defal bon xam nga en fait euh, non non non déedéet defal maanaam da ngay def maanaam amul lu amul xaaral bon instant bi je suis pas encore prêt euh, amu ci pare gu xam nga bon en fait euh, affaire day laaj préparation mooy waxu caaxaan yooyu rek yooyu yëpp amu ci maanaam danga koy def te lii daf cee bokk mooy taa taa mooy taatihi sallallahu alayhi wasallam mooy at taa mooy loo xamante ne danga koy def mais nga coobarewu ci def ko mooy obéissance ci tubaab maanaam obéissance mooy loo xamante ne dañ la da nga ko da nga ko war a def mais maanaam da nga koy def mais da nga da ngay topp ci def ko euh, comme li nga xam ne moom la borom bi subhaanahu waxoon asamaan seeg suuf si nee na itiya an aw karha qaalataa atayna ta'i'ina borom bi subhaanahu wa ta'aala bi mbindee asamaan seeg suuf si daf na leen dikk leen maanaam ngeen wommatu ci man ci loo xamante ne tawan an dangeen ci coobarewu aw wala boog karhan mu nekk loo xam ne dama leen di forcer ngeen def ko waaw mooy comme boo ci bëggee xam exemple bu leer ngeen baal ma nag ci exemple bi mooy boo demee mairie boo demee mairie nga ni da ngay marié wu moom maanaam mairie France lay am na benn case bu ñu lay defal ne la da ngay cocher ne monogamie lay signé te boo ko signé wul boo ko coché wul it ñoo la koy cocheel maanaam mooy soo ko tànnee moom la Euh, léegi yow tànnoo ko garaawul mais par moom la maanaam loolu mooy par force maanaam da ngay nangu rek wala ñu forcer la maanaam amoo ci choix borom subhaanahu wa ta'aala la wax asamaan seeg suuf si asamaan seeg suuf si ñoom ñoom euh, ñu womatu daan ñun de atay naa di këñ pa ay na di aji wommatu maanaam taa baat bi sax dëgg-dëgg mooy loolu mooy wommatu. topp kon maanaam ci coobare loolu moom mooy ah, mooy paa mooy damay topp coobare wu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ah, borom bi subhaanahu wa war ji mu war ñu topp ko borom bi subhaanahu wa taala moo ko saxal naan qul atii'u llaha wa atii'u rasul waxal leen topp leen yàlla coobarewu leen ci topp yàlla te na ngeen coobarewu ci topp yeneen bi sallallahu alayhi wasallam maanaam foofu obéissance lay tekki euh, balaa ñuy ñëw ci mahabba mooy bi ci nekk ci digg bi dañuy ñëw ci ittiba parce que ngir ñu mën a profité comparé waale ñaari diggante taa ak ittiba al ittiba mooy topp goo xamante ne mën na la neex comme mën na la naqari mais da ngay topp loolu moom mooy suivi ci tubaab suivi le fait de suivre maanaam tey bu ñu tegee ay wagon nga topp wagon bi maanaam wagon bi bu ñu teg bu ñu leen tegee euh, ki bopp bi bopp terrain bi maanaam moom la ñu topp. moo xam neex na leen moo xam neexu leen maanaam dañuy topp rek loolu tax euh, maanaam moo xam foofu loolu tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ci xadis bu euh, imaam Ibn Asakir solo rahimahullah al imaam al Rajab al Hanbali rahimahullah da bi wérul maanaam biñ nar wax li waaye. Euh, ku mel ne al imam an-Nawawi ak ku mel ne al imam al-Hafiz ibn Hajar ah, Asqalaani rahmatullah alayhima ak ñoom nee nañ xadis bi kay wér na nag ala kulli xaalin xadis bi wér donte ci maanaa bi la yonent bi sallallahu alayhi wa ne xadis bu sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu nettali laa yu'minu ahadukum hatta yakuna hawaahu tabaan li maa jiitu bihi kenn ci yéen du gëm dëgg dëggi ngëm lu dul ne ay bànneexam maanaam hawaahu ay bànneexam ay passion tabaan dañuy topp li maa jiitu bihi ci li ma dikke kooku mooy vrai vrai vrai vrai gëm maanaam te loolu justement looloo tax mu nekk centre névralgique bu soobu ci yoonu yàlla ak texe àdduna ak alaaxira parce que bu fekkente ne say bànneexu bakkan mooy sa passion da nga ko contredire maanaam da nga da nga ko njett ci mu bañ a jaar moom fi mu bëgg a jaar mooy rey nga sa bakkan loolu moom mooy mooy rendi rendi bakkan maanaam bu ñu naan nañ rendi sa bakkan loolu lay teg maanaam tëkkalewul comme ni ko ñenn ñu bari jàppee mooy ne faw da nga koy xiifal di ko xiifal di ko xiifal di ko xiifal di ko di ko def yeneen di ko teg teg ay coono di ko teg ay daan di ko teg ay yeneen tëkkalewul loolu naam loolu ci yenn cas yi mën na laa dimbali waaye tëkkalewul loolu moo tax al imam ibn Ata'illah Iskandari rahimahullah bi muy bind wa radiyallahu anhu bi muy bind téereem bu am solo boobu ak tanwir fi isqaat tadbir euh, traduire nañ ko ci français téere bu ama am solo la képp koo xamante ne am na possibilité lire ko na ko lire bi ko traduire ci français ñu ko tuddee de l'abandon de la volonté propre nee na li tax ma taalif ko mooy dafa gis benn waay bu teg maam kenn ci euh, ñu dëddu àdduna mooy asset yi mooy zuxaat yi dafa teg benn kaasu ndoxam ci ker gi pour mu sedd ndax ndox mi daa xawoon a tàng mu teg ko jant bi dem moom mu fàtte jant bi wër wër wër wër wër wër wër wër ba tàngal ndox mi faf maanaam ker gi toxu jant bi tàngal ndox mi nag ndox mi di tàng jër moom mu ne ngir xeex ak sama bakkan damay naan ndox mu tàng mi duma ma ko seralaat al imam na atala rahmaullah ne ma comprendre que ni kii comprendreul parce que mu jëloon ndox mi seral ko bu ko defee su ko naanee sant yàlla gi muy sant yàlla ci naan gi mu naan ndox moomu mooy gën a dëggu que su fekkente ne daf koo naan fekk dafa tàng mu ci la bindee téere boobu mu joxe exemple yent yàlla Muusaa alayhi salaam bi mu demee Madyana mënoon na tam ci tàngoor bi ci naaj bi mais dafa dem ci ker gi toog parce que xam na ni foofu noonu sant yàlla gi muy sant yàlla mooy gën a dëggu muy gën a sincère que bu demoon toog ci naaj bi te loolu maanaa la boo xamante ne bu matt bàyyi xel la ci mbir yu bari kon al ittibaaw mooy topp koo xamante ne yow amoo ci amoo ci loo ci tànn comme li yeneen bi i la sallallahu waaw li alquran wax falaa wa rabbika laa yu'minuuna xatta yuxakkimuuka fii ma shajara baynahum thumma laa yajidu fi anfusihim xarajan mimma qadayta wa yusallimu taslima déedéet wallahi wallahi jig naa ci sa borom yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du ñu gëm mukk yàlla nangul leen seen gëm lu dul ne yu xàkkimu ko dañ lay àtte woo fii ma shajara baynahum ci mbooleem loo xam ne xew na seen diggante seen mbir yëpp moo xam da leen concerné ñoom ma wala dafa concerné peuple bi wala dafa concerné seen diggante seen way dencante wala dafa concerner seen diggante seen njaboot lépp yow yeneen bi sallallahu alayhi wasallam yow la ñuy àtteloo loo àtte noonu la boo nee nii la ñu ne nii la boo nee du nii ñu ne du nii jeex na mais duñ ko def ba pare naan boo xam nga rek comme diine ji la comme ni ko ñenn ñi di def yàlla nañu yàlla sàmm comme diine ji la bon oui bon finalement on n'a pas le choix diine ji la wax voilà. dañuy def rek bon comme ay jullit lañ quoi ay jullit lañ maanaam kooku moom mu ngi def mais malgré lui neexu ko borom bi ne déedéet du lool de moo tax ittibaa la dafay fekk ne lan day fekk ne ñoom dañoo euh, dañoo bëgg maanaam dañuy kontaan ci ne yenent bi sallallahu alayhi wa lii la atte benn interaction ngi nii saa yi wax ma ne dagan na rek je suis devenu milliardaire wax ma ne affaire bi dagan na rek milliardaire laa tey nga ne ko non yent bi nag buggu ko de sallallahu alayhi nga ni alhamdulilah ba dugguma ci loo xam ne yenent bi bugg ko sallallahu alayhi wa moom loolu la yàlla bëgg ci yow tant meloo noonu nag tant noonu yàlla ne nanguwuguma dëgg dëgg sa ngëm bu mat déedéet sa ngëm matagul moo tax wayu sallimu dañuy wommatu tasliman ak wommatu bu mat sëkk loolu mooy al ittibaaw amul tamit ay bon tu sais lii fi lañ ko fekk fi lañ koy bàyyi mënuñ ci dara en fait boo ci jéemul dara bien sûr ci mën dara mu am beneen mbir bu ñuy tuddee mahabba wa mahabbatu maanaam al mahabba définition yi ci borom bi xam-xam yi def euh, rahmatullah dafa bëri parce que maanaam dafa jafee definiir mooy mbëggeel mbëggeel dafa jafee définir mais euh, mais mën nañ ko définir yi nii maylul qalbi ila ma yanjazibu ilayhi wa yu'jibu wa yu'jibu maanaam xol jéng gi muy jéng ci loo xam ne da koo bijj da koo xëcc daa da ko attiré ba pare loolu yéem ko mën nañu mën nañ ko tuddee noonu wala boog xol li muy jéng ci loo xam ne ak bànneex da caa ne moo tax mbëggeel daa man dañ koy faral di définir comme ay mbir moo mbir moo xamante ne day ànd ak bànneex day ànd ak day nekk en même saafara mais day nekk en même temps jàngoro wal hubbu ya'taridu ladhata bil alami mbëggeel moom noonu lay def day gaaral ñaar yëpp ay bànneex la yoo xamante ne day ànd ak métit borom bi nag subhaanahu wa taala mbëggeel moo tax moom la amale lépp loolu moom moo tax mu jël mbëggeel tasaare ko ci mbindeef yi ci anam goo xamante ne système de reproduction sax pour mu am maanaam ci mbëggeel lay jaar ba noppi borom subhaanahu wa taala def ne euh, mbëggeel bari ay façon bu ko defee yow nga mën koo take nga mën koo laal fu ne bu la concerné wul côté bii rek concerné la beneen côté mbëggeel tey dinañ xool aywa ñu jël ay cas de am na bëgg bi nga bëgg sa doom boobu benn façon mbëggeel la mu am bëggeel bi nga xamante ne moom ngay bëgg sa xarit yi boobu beneen façon la mu am mbëggeel bi ngay bëgg soxla si wala sa jëkkër loolu muy beneen façon mu am mbëggeel bi ngay bëgg sa wayjur loolu muy beneen façon am mbëggeel bi ngay bëgg sëriñ bi wala nit koo xamante ne dalaa bari lu mu la jariñ comme médecin bi wala boog jàngalekat bi loolu tam muy beneen façon mbëggeel mu am bëgg bi ngay bëgg masalan jur gi nga xamante ne danoo màgg ci sa kanam comme xar mi màggee ci kër gi loolu muy benn façon mbëggeel wala boog euh, fas wi wala oto bi waruwaay yi maanaam bëgg gi nga koy bëgg nga xamante ne sax léeg-léeg nga supp ci fenêtre bi di ko xoolaat bu baax ndax kenn jaaru fi xoos ko wala nàngam ak it masalan gone yi ñoom ñoo gën a xam euh, ak ñu yor di koy gone maanaam bëgg bi ñuy bëgg lu bees maanaam lu bees ak bëgg bi ñuy bëgg star yi maanaam ak ñi nga xamante ne dangay bëgg di identifié wu ci ñoom ak bëgg bi ngay bëgg yàlla ak yeneen tam bi sallallahu alayhi wa sallam yëpp ay façon bëgg la yoo xam ne benn bokku ci ak moroomam waaye nag borom subhanahu wa ta'ala daf laa tegal mbëggeel gi benn bu ci nekk maanaam ngir nga xam nga ngay ràññee beneen bi ci des maanaam bu ko defee moom li bëgg nag mooy mbëggeel yépp concentré wu ci benn point maanaam benn point central maanaam mbëggeel yépp dañuy nekk benn cercle moo am benn point central boo xamante ne mooy définir cercle boobu xam ngeen ni ab cercle su amul benn point central maanaam dootul nekk du nekk cercle maanaam point boobu su effacé woo su nekkatul su nekkatul ci existence bi cercle bi day day lan day anéantir cercle bi dootul nekk ci existence bi moom tamit maanaam ab cercle d'abord li koy njëkk a définir mooy point bi nga xam ne mooy centre bi moom nag borom subhanahu wa ta'ala dafa bëgg mbëggeel yépp mu wër-wërloo ci lan ci benn point central bi te mooy moom yàlla moom yàlla mu nekk point central bi mais sauf que point central boobu li ko définir dëgg dëgg mooy yent bi sallallahu alayhi wa sallam voilà léegi ñu jël exemple benn ci xeetu mbëggeel yi mën nañ jël yeneen exemple ah, mais dañuy jël benn exemple ci yenn ci xeetu mbëggeel yi mooy waa ji bëgg gi muy bëgg ndaw si boobu benn façon la boo xamante ne képp ku mu concerné wul it ngi lay waaj a concerné et vice versa bien sûr maanaam euh, da ngay gis dalay jaral lu sa principe yu bëri yi nga amoon naqari deret géej yëpp day effacé wu ci kanamam maanaam mooy voilà jamono ji ñu koy bëgg laay wax ba nga xamante ne fu ñu xamee ni gars yi wax da naqari deret moom moom du ko xam moom waaw waaw sëñ bi yow xam nga ci dara ndax fan yii yaa ngi doog a kii waaw <laughs> ok <laughs> yow xam nga ci dara euh, dangay gis koo xamante ne bon bu dee ndaw si tamit ah ndaw si ñaar ñoo gën a cher ci moom ñaar ñoo gën a cher ci jigéen ñaar alalam ak temps ñaar yi moom képp ku mu koy dépenser ci yow rek xamal ne bëgg na waxtaan de waaw <laughs> léegi donc su fekkente ne saa yoo ko woowee jox ko maanaam bu dee bu dee bëggul moom doo ko jox soo ko weeroon wala temps c'est que dama dama occupé woon quoi wala dama am lii dama laa dama war a dem fii boo ne ko dalaa la seet si mu ne la non c'est que dama amoon ku ma amoon rendez-vous moo tax nangam dama waroon liggéey ji dama moom gis nga bu baree rek yow teel sa tànk nga wuti feneen léegi euh, maanaam maanaam ñoom it noonu la aaye ci temps ak ci poche voilà maanaam noonu lañ ko mën a joxe mais noonu lañ ci aaye tamit duñ ci doyal loo ci dépassé doyut léegi euh, kon maanaam ci bëgg te temps xam nga mooy lépp maanaam mooy seen lépp lañ lay jox seen lépp loolu mooy vrai mbëggeel maanaam exemple la bu ñu borom subhanahu wa tegal ñu koy gis pour ñu xam ñun lan lañ war a doxale yàlla wala nan lañ war a doxale ak yeneen bi sallallahu alayhi maanaam ki nga bëgg day sax boo nekkoon ba xaaja guddi mu woo la téléphone allo maanaam yow bu téléphone bi sonné comme que da ngay bañ ko yàq say nelaw bu téléphone bi sonné da ngay commencé kaas mais kan moo ma yee heure bi mais c'est que ñii mu xel dara way dal di xool boo gisee ni numéro la rek nga gis xaal bi soppeeku carrément nga daal di bëgg daal ni skit daal di wuyu ànd ak mbégte gu tar ci wuyu gi ngay wuyu mu ne la bon man damaa nekkoon fii ay deux heures du matin ah dama nekkoon place sàngam bëggoon nga jël si ma xam nga nàngam rek maanaam jarul sax ngay sëlmu parce que ca warte gi nga war a am am nga ko ba pare da ngay jóg directement taal oto bi jàpp ne nag tey moom mooy le plus beau jour de sa vie moom maanaam ah wax naa dëgg de ah <laughs> moo ngoog <laughs> voilà bàyyi yeewu ma non non non nelawuguma non non non wala boog grawul non non problème voilà koo xamante ne moom dañ kaa dañ ka daan taggee nay maanaam du dépense comme bëgg moom moom buy dépenser ci moom du compter day génne rek day génne rek loolu moom mooy mbëggeel yeneen bi nag sallallahu alayhi ñun bu ñu nee bëgg nañ ko noonu la ñu war a def ak moom waruñ ci am settantal waruñ ci am xeej ak seen waruñ ci am ay waruñu tergiverser ci dara bu nee nii la ñu ne noonu la bu nee du nii ñu ne du nii maanaam dañoo war a rayandi suñu bakkan saxal bosam moom yenente bi sallallahu alayhi bayit boobu daan ci ñëw léegi insha allah maanaam kon loolu la mu def wattibaay tariqat yi topp kon tariqat yi tariqa mooy yoon wi nga xam te ne moom la tëral loolu mooy tariqa mooy nag baat bi nga xamante ne mooy bi gën a global ci yoon ak tariqa wa sunnatihi ak sunnaam yenente bi sallallahu alayhi wasallam sunna yenente bi nag sallallahu alayhi wasallam euh, bi ñuy wax fii bokkut ak bi fuqaha yi wala usuli yu ne yi di wax maanaam usuli yu ne yi suñuy wax sunna maanaam dafa nekk benn maanaam masdar min masadir sharia la maanaam benn balluwaay ci balluwaayu sharia la comme bu ñu naan alkitaab wa sunna alquran ak sunna maanaam kon loolu la ñuy wax Euh, donte jege na bii waaye tamit du bii borom xam-xam fiq yi di wax sunna ndax ñoom borom xam-xam fiq yi suñ nee sunna masalan buñ nee julli ñaari rakka ginnaaw tamit sunna la maanaam mooy du farata loolu lañ la bëgg a wax bii nag bokkul ak boobu bii mooy mboolem lu yenent bi sallallahu alayhi wasallam def ak mboolem loo xamante ne ay xaalam la ci biir ak ci biti loolu moom mooy sunna bi maanaam mooy lan mooy sunna du rek comme ñu bari lu ñu foog euh, mooy euh, parce que usuli yu ne tamit dañuy wax sunna di ci jublu waxu yenent bi sallallahu alayhi wasallam ak jëfam ak lépp lu mu saxal loolu ñett yooyu ñoom dañ koy wax sunna borom xam-xam xadiis yi dañuy wax na maanaam dañuy tudd ñett yi mais dañ ciy boole ak lépp loo xam ne description la bu ñu def ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam moo xam ci ay jikkoom la moo xam ci jëmmam la mais li nga xam ne moom la ñuy wax fii na maanaam ñu naan sunna yenent bi sallallahu alayhi wasallam fii liñ ci jublu mooy mboolem loo xamante ne dafa dugg ci loolu maanaam mooy lu yenent bi sallallahu alayhi wax wala mu def ko wala mu jàngale ko wala boog ñu def ko ci kanamam mu gis ko wala boog mu nekk loo xam ne description morale la ci moom maanaam ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam kat nii la meloon wala boog mu am loo xamante ne xëy na sax nature am la mais yow da nga kaa bëgg a toppandoo ci moom ngir bëgg gi nga ko bëgg waaye tamit lépp loo xamante ne xaalam la ci biir moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam baatinu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tamit da nga koy topp li nga xamante ne moom moo nekk ay xaalam ci xolam maanaam yi nga xamante ne ay jikko yu rafet la bëgg yàlla bëgg bëgg nit ñu baax ni bëgg lu baax dindi mbañeel ak mbon ci sa xol dindi lépp loo xamante ne ak kiñaan la wala soxor wala dindi loo xamante ne ay ngistal la wala déggital wala yooyu noonu nga xam ne ay xaalu lañ maanaam yooyu nga melowoo ko ni maanaam ngir ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dakaa melowoo waaye tamit euh, sunna mbokk yu sunna mooy lu doole mboolem lu nu mën a gis maanaam mooy lan mooy ne yow soo defee loo xam ne sunna la xam nga lan lay teg mooy yenent bi sallallahu alayhi su nekkoon place bi nga ne taxaw fii nga taxaw nii lay doxale loolu moo gën lépp wallahi azim amul kenn amul lenn lu gën tey nga am benn jëp rek boo xam te ne dañ naan lii de dama koo def te lii moom muy sunna loolu amul moo tax ku borom bi subhanahu may nga jëfe ko may na la xéewal gu rëy rëy kon loolu moom mooy bunt bi léegi nag ñu war a dugg ci bayit yi insha allahu taala maanaam mu am xeetu euh, euh, tadqiq tuuti buñ ci def maanaam xeetu xóotal tuuti rek tuuti rek buñ ciy def ci bunt yi mu ne kon wawaajibun محبته They gis nga dañ koy faral di fàttali daa iman euh, Cheikh Seydi El Hadji Malick Sy ibnu Usmaan alayhima rahmatu wa ridwaanu rahmaan day faral di def suy tudd maanaam baat dafay tànn baat yi gën baat yi nga xamante ne daa iman du ko choisir par hasard ci téeréen yi euh, alhaadi mooy kiy gindiwaat la ci turu borom bi subhaanahu wa taala di tur ci bi sallallahu alayhi wasallam yàlla daa jël turam boobu di alhaadi ràngal ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam Cheikh Seydina Malick Sy radiyallahu anhu tànn tur boobu indi ko ne moom mooy ki nga xamante ne mooy gindiwaate maanaam mooy orienté nit ñi moo leen di teg ci yoon ba pare di leen woo mat ñu jëm fa ñu war a jëm lañu fa ñu war a yegg mu yeggale leen ko kooku mooy alhaadi kooku nag da ko war a topp topp coobare maanaam ki nga xamante ne moom moo am capacité parce que yàlla moom la wan in tuti'uhu tahtadu yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom la yàlla ne in tuti'uhu maanaam mu jóge ci taa ab yi boo leen defee taa ci moom mooy topp ko topp coobarewu tahtadu dangeen ngeen gindeeku ndax moom mooy ciy gindiwaate maanaam dafa am loo xamante ne daan ci ñëw léegi incha allahu taala mu ne kon mahabbatuhu ak